waan abi qataadata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam su'ila anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam su'ila an siyaami yawmi ashura faqaala yukaffiru as-sanata al-maadiyata rawaahu muslim rahimahu llahu taala kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahu llah mu ñuy indil xadiis eh, bi nga xam ne jotoon nañu gis benn partie bi gisoon nañ ko lépp ci guddal sax ci xadiis bu njëkk ci suñu buntu bi chapitre bi ñu nekk ci garab gi ci toor ñun ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum amiin muy chapitre vingt-sept ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar baabu buntu fadli sawmi yawmi arafa buntu bi wax nga ne lu woor bésub arafa waaye ak wa ashura wa taasu'a woor li nga xam ne mooy fukkeelu fan ci weeru li nga xam ne mooy euh, tamxarit ak juróom-ñeenteelu fan ba di le neuf ci muharram tasua ci suñ jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ masala yi jëmoon ci suñu ñaareelu xadiis ci bunt bi mu doon xadiis mille deux cent cinquante et un mu wa an ibni abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama saama yawma wa amara bi siyaam alhamdulillah walilah alhamdu wal minna tey ñu war a jël xadis bi ci tegu ñaari xadis lañu des xadis bii ñu jàng léegi muy mille deux cent cinquante deux waa an abi qatada wax nañ la moo xadis bu njëkk bi mille deux cent cinquante ci bunt bi même xadis bi la sauf que imaamu Nawawi dafa jëloon fële li jëmoon ci wax li ñuy laaj yoneen saa ndax laaj yu bari la série de question la ay laaj yu bari te xam nañ ki ko laajoon mooy Seydina Mawlana Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah eh? kon mu ne wa an abi qataadata mu ngi jële ci baay qataada eh, di al-Haaris ibn Rib'i farisu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam radiyallahu anhu annahu qaala mu ne neena no anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam su'ila laajees nees ko an siyaami yawmi Ashura ci wor bisub Ashura waaye yeneen saa salaam wara Ashura moom fukki fan loolu waxoon nañ la masala boobu que ne am na wuute bu ndaw rek waaw ndax liñ jële ci Ibn Abbas bi muy wax waa ji waa ji di ko laaj naan ko mais man kañ laay woor ah kañ kañ kañ kañ képp laay woor mooy Ashura après mu koy wax euh, ba li mu ko waxoon daal mooy ab taas mi nañ ci ñëw léegi pour euh, mu gën a leeraat insha allahu tabaraka wa taala léegi kon muy kon fukkeelu fan ci tamxarit dañ koo laaj waa woor bés boobu moom lan moo ci ne fa qaala yeneen saa sam ci ngëneel mu ne yukaffiru day far as-sanata al-maadiya waaw day far lool mooy bàkkaaru li nga xamante ne euh, euh, bàkkaaru at mi nga xam ne moo weesu waaw mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko uh, muslim al imaamu abul xuseyn rahmatullah hmm? gis nga ashura ak li nga xam ne mooy kii nu mu tudd arafa koor xadiis biñ gis bii wees te mooy même xadiis bi la am na benn différence de bu dee am nga seetlu mooy xadiis sayna abu qataada bu njëkk bi la pas bii weesu bii weesu bu ibn abbas la doon wax radiyallahu anhu mooy woor Arafat en tout cas lii xadiis yi wane moo ëpp ngëneel wooru Ashura parce que Arafat ci boppam boo ko wooree lan la yonent saa sala wax ci même xadiis bi nañ ko waxaat léegi ci lu gaaw dana yukaffiru sanata al maadiya wal baaqiya moo imaam An-Nawawi ne loolu liñ ci jublu mooy day far bakkaari ñaari at lay far alors que mu Ashura lan la ci wax yukaffiru sanata al maadiya woor ba suba Ashura moom tam xarit benn at kese lay far kon ci kaw noon ban moo ëpp ngëneel ci bitin yi liñ gis en mooy yow ma woor al mu arafa ah imaam al-Hafiz nag mu naan parce que amaana ngëneel loolu mooy que ne Ashura woor gi dañ koo askanale eh, ndax yeneen saa salaam yàgg na ko def Quraysh dëgg la ñëw gis yahudi di ko def mu laaj leen ñu ne ndax bés la boo xam ne boroom bi moo ci oh, najjallahu fihi Musa wa bani Israil wa gharaqa Fir'awn dafa muccal Seydina Muusaa alayhi salaam ak boobu doomu Israa'iil yi ala Isra ala nabiyina wa ala Israa'iil afdalu salaatu wassalaam muy Yaaqub doomam yi satami ci Fir'awn daal di labal Fir'awn Seydina Muusaa woor ko sant yàlla yeneen saa salaam ne nahnu ahaqqu bi Muusaa minkum ñoo leen gën a yey ci Muusaa këyén kon bés boobu yeneen saa dañ ko kan lañ askanaleeg mbir mi mooy dañ koy woor ngir sant yàlla ni nga xamante ne moo muccal kan sayyidina Muusa ibn Imran alayhi salaatu wassalaam ci noon bu mag lool mooy bisu Ashura woor boobu loolu mooy lëkkaale woor beeg loolu léegi nag sauf que yawmu Ashura yawmu Arafat loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam waaw taxawaay boobu bee suufu jabar rahma fële ca arda arafatin loolu nag la lëkkaloo loolu moo tax amaana eh, moom mu nekk loo xam ne ñaari at lay far kama afaadahu saahibul fathi al imaamu al haafiz ibn hajar mooy doon wax loolu eh, rahmatullahi alayhi kon eh, hadis bi mu ne rawahu muslim al imaamu muslim abul moom moo ko solo romboon nañu gisoon ko waxoon nañ la moom rek solowu ko sëriñam solo woon na ko ak waa sunan lu arbaa imaamul Buxaari kese ko solowul ci waa euh, kutubu sitta moom solowu ko ah al imaamul Buxaari sinon imaam Abu Daawuda imaam at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak al imaam Ibnu Maaja al-Qazwini solo nañ ko ak imaam Ahmad ci lu jiitu woon xadiis bi nag waxoon nañ la xadiis bu gudd la mooy waa ji ñëwoon bon jaraatul ñuy jaar imam muslim ci kat la ko jëlee euh, loolu gisoon nañ ko jarul ñuy jaaraat noonu di naan kitaabu siyaam doog indi en baabu istihbaabi siyaami thalathati ayyaam min kulli shahr mu ne woon haddathanaa Yahyaa ibn Yahyaa at-Tamiimi wa Qutaybatu ibn Sa'iid mu ne ñoom ñaar ñi ñoom ñëpp jamii'an an Hammaad ñoo ko jëlee ci Hammaad mooy ibn Sayd ah, ah moo tax mu ne qaala Yahyaa sama sëriñ bu njëkk bi dana akhbaranaa Hammaad ibn Zayd dana Hammaad ibn Zayd moo ñu ne Gaylaan jële ci Ghaylaan rahmatullahi alayhi eh, al-Ataki al-Azdi al-Basri rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Ma'bad az-Zimmani rahmatullahi alayhi an Abi Qatada al-Harith ibn Rib'i ibn Baldama al-Ansari ñii ne an-Nu'man ibn Rib'i ñii ne Amr ibn Rib'i ñii ne al-Harith eh, waaye loolu moo gën a si al-Harith ibn Rib'i ibn Baldama al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa arda bokkoon ci waa banu salima ah, as-salamiyu radiyallahu anhu mu ne ah, ah, rajulun ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam benn waaye dafa dikkal yonent bi alayhi salaam fa qaala mu ne kayfa tasum moo yonent saa saam nooy woore fa ghadiba rasulullah saa saam yonent saa saam daal di mer falamma ra'a Umaru radiyallahu anhu ghadaba bi nga xam ne Seydina Omar ci la gis ne ah yonent saa saam ne qaala mu Seydina Omar ne radina billahi rabba ne gërëm nañu yàlla dong mu nekk suñu borom wa bil islami diina seydina l'islam nekk suñu suubu bi nga xamante ne ne wa bi muhammadin te seydina muhammad dogg sallallahu alayhi wasallam nekk ndaw bi nga xam ne ki yàlla solo yónni ko fi nan ma ne na'udhu seydina man na'udhu billahi ñu ngi muslu ñu ngi ñëw di làqu ci yàlla min ghadabillahi ci am sànjam mu musal ci wa ghadabi rasulihi waaye sànjum ndawam bi sallallahu alayhi wa sallama léegi rek Seydina Omar ba yeneen saa saam dalee comme ñu ko gisoon ci beneen riwaay bi eh, mu wax lool ba yeneen su dalee saa saam meram dal ñu gis ne nit ku baax lii dalal meram mooy boo waxee mbiru yàlla waaw mais koo xam ne dañ naan ku baax la te boo koy delloo ci yàlla ngir mer wi mer mi dal muy xud na te mer dina mal ne day gën a exploser da nga maa ngir xam borom bi la wax ah ko yow ma boole yàlla nii kooku da ngay xam ne sawaay mii des na waaw yeneen saa saa bi meree lan la Seydina Omar wax waaw <laughs> dane radina billahi rabba wa bil islaami diinana wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan na'uudu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasuulihi alayhi salaatu wa salaam. nit ku baax bu meree bokk nga ñuy xame nit ku baax mooy la ko lan moo koy dalal bu nekkee jamonoy mer. yeneen saa salaam kaana yaghdabu yaghdabu lillah wa wa yarda lillah da doon mer ngir yàlla di gërëm ngir yàlla bi mu gisee suwoo adab ci kii di laaj mooy loo xam ne du teggin mu mer ngir loolu ci ko xajo ndax eh, ci xeetu laaj waaw waaye bi Seydina Omar ñëwee di wax kàddu yi mu dal dale ci yàlla daa meroon ngir yàlla parce que il faut ñuy corriger nit ñi amul rek voilà makaarimul axlaaq moom da ngay bàyyi taalibe yi di def di def ay yoo xam ne du ay teggin nga bàyyi noonu di muuñ kese déedéet loolu tekkiwul li nga xam ne mooy makaarimul axlaaq loolu tekkiwul te daa ngay jikko waaw ki teddee jikko mooy ki nga xam ne day mer li jara mer te mooy ngir yàlla tey gërëm ngir yàlla waaw biñ ko tuddalee lii mu dalloo ko ala bi zikrillahi tatma'innul qulub te mbaluk yonent bay saasaan ci daluk xol la tegu waaw alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa bi zikrillahi di tudd borom bi di sikkar yàlla di tudd turu borom bi tabaraka wa taala ci lay dale alqulubu xol yi waaw moo tax ku rek tegal tegal ñu euh, son bi ñu féex kooku xamul li muy wax <laughs> tegal ma cassette wala bande nangam waaw tegal ma musicien diw tëggkat diw bu ko defee suñu xol fiix kooku xamul dara li muy wax waaw wala boog foofu wala li muy wax bu dee dëgg la moom mooy kooku xolam yaboo mu uti xol te xam ne xolam bu àggul ci yàqu moom mooy jege na yàqu waaw bu dee ne moom leneen a koy dalal lu dul lu jëm ci tudd yàlla du alquran du sunna du waxu yonent bi alayhi salaam du waxu nit ku baax koo xam ne ci loolu lay dellu lool du ko dalal lan moo koy dalal ay son wala naan sàngara wala yor pon mi tux moo koy dalal après euh, def ay va-et-vient cëppi cëppi fee waaw wër kii euh, tulli bool yi kaj miir yi boxu ñegenaay yi ku ko romb mu ne ne tël moo koy dalal après nag ñu ne dal na nag eh, eh, une petite dose de de de café voilà de Nescafé wala de qahwa aywa léegi looloo koy dalal boo ko nee ay mbiru yàlla sax ah tey ngaa sant yàlla tey ngaa tudd yàlla rek dellu ci yàlla ak may boole jàll te boo ñu xam ne mu demee jàll leen na lee <laughs> kooku moom saay <laughs> saay kooku moom ba'idun kooku sori na. waliyasu billah aslahana allah yal nañu borom bi yoon la kon bi nga xam ne Seydina Omar loolu waxoon nañ jàngat yi côté boobu jarul ñu ciy taxawaat ci xadiis bu njëkk bi kon bi Seydina Omar di def lii hmm, fa ja'ala Umar radiyallahu anhu yuraddidu hadha al-kalam hatta sakana ghadabuhu nee nay Seydina Omar di répéter baat yi di ko répété rek di ko baamu radina billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya na'udhu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam na'udhu radina billahi rabba wa bil islami diina wabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyya na'uudu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam radina billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyya na'uudu billahi min ghadabillahi wa ghadabi rasuulihi sallallahu alayhi wa di ko répété di ko répété di ko répété ba hatta sakana ghadabu ba ni meru yonent bi alayhi salaam di dale léegi nag Seydina Omar taaliba bu am xel te muus nii ngay def xam na ne waa ji li mu bëgg a laaj am na solo waaye ni mu ko laajee moo baaxut moo tax nit ñëw na euh, léeg-léeg moo tax forme dafa am solo amul waaye eh, c'est le fond waaye yii non ñun zahir yii yooyu newuñ ci quoi na baatin bi baax kese waxoo lu am de. waaw baatin bu baaxee ah Abdullah zahir bi da koy topp wa yatba'u zahira al batina ma qad zahara <laughs> waaw la boroom masaalik doon wax te loolu mooy xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam waaw inna fil jasadi mudgha nekk na ci xolu doomu aadama bi doo yaramu doomu aadama mi suux benn luñ ci benn mbir moo xam ne ida salahat wala ida saluhat bu baaxee saluhal jasadu kullu yaram yépp yéwén baax waaye wa ida fasada cay bu yàqu fasadal jasadu kullu yaram bi yëpp mooy yàqu mooy nekk pataas bu nëb wala iyaadu billah ñu ne ko mooy lan mu ne alaa waawe alaa yëg ngeen ma yëgal leen alaa nee na xerawlu leen ma wax leen mooy lan alqalbu mooy xol kon ay man sama biir baax na voilà li am solo mooy xol ma ne xol kese amul solo biti bi daa am solo waaw <laughs> waaw ay l'habit ne fait pas le moine voilà du wépp koo gis mu solo comme ni euh, euh, moine bi di solo rek ñooñ di ne di lëlu ci chrétiens yi ci seen euh, monastère yeeg fa ñu ne dañuy jaamu yàlla loolu nit day solo lu mel noonu dañ ñu ne moom la dañ naan waaye nag l'habit moom fait la la la musulmane et le musulman waaw l'habit col ko ma ne baa bokk ci li nga xam ne bu dee jullit bu jigéen bu góor a ci yem du nu la neex ngay solo ah sa apparence de zigi du nu la neex nga koy defee. amul da ngaa seetaan ay football ba sa bopp bi tàng ak yooyu nga xamante ne ci showbiz de façon yooyu nga xam ne lépp di caaxaan nga gis ñoom ni ñu mel nga naan kii mooy la star de ta des stars di def ni moom muy wat boppam bi bàyyi karaw ci digg bopp bi wat ci lu wet loolu yeneen saa sam da koo xaraamal dinañ ko gis fii ci biir Riyad bi waaw yoneen saa sam dafa xaraamal koo xamante ne nii day wat bopp bi wat benn côté bàyyi benn côté. waaw benn côté bi nag mën a nekk nga wat mooy sa euh, lex côté ci kaw lex bi ci kaw mooy après ci nopp yi noonu ah nga wat foofu wat beneen côté bi bàyyi ci digg bi lu ñaaw loolu nan la mën a rafete parce que nee nañ diwa ko def te moom musicien bu siiw la sportif bu ba bu bu siiw mooy mooy ballon door de bu de après après yëfi caaxaan yooyu mooy lan yow nga nekk jullit bàyyi sa doom di watoo noon naan day niru ak nirule ak ñoo xamante ne nii wallahi bu ñu deewee ci bàmmeel bala ñoo dee sax la ñuy xam ne eh, ñu ngi doon perte seen temps ndax sa tuxbiruka al ayaamu annaka la'ibun wallahi waaw <laughs> ah, borom zajrul bi nee na billahi daa wax alayhi ridwanul malik gis nga boo fi continuer ci sa yii nii waaw gis nga àddina bii wóor na bu la folklore yeeg tentation yi nga nekk divertissement yii nga nekk ci ba jaamoo sa borom gis nga bés bi ngay génn àddina wala bala koo def en yow bés yi bés yi nga romboon yi la yàlla joxoon ngir nga jaamu ko ci def ci lu am solo loo xamante ne nii moo lay jariñ ci yóbbu ëllëg defoo ko passé ci ko ay ay devant la télé ay dem stade ak yu mel noonu caaxaan yooyu kese te loolu lu bari la lay yàqal. waaw ak euh, li nga xam ne xaraamul mahdu moom nga nekk ba pare rokkos ci boole ci yoo xam ne dafa xaraam waaw ci ay wuruj ay wax yu amul ak ah, ay ay yàq taafiyu ak waaw majaalisu shaqaawa yooyu nga xam ne way tëddi woo waay waay mooy tanaku leen majaalisu shaqaawa yi nga xamante ne nii mooy toogoon a kaay yi eh, toogu yi nga xamante ne bërëb grand place yi nga xam ne dalay texee dil waaw te lépp lu la avancé wul ci sa borom mooy da lay reculer loolu moom du yeboo mu leer amul statico waaw gis nga bis yooyu la borom bi yettaloon ngir nga def ci lu mag am ci lu mag defoo de toute façon affaire moom ah, laka aw alayka rek day nekk ngir yow wala ngir mu këpp sa kaw sa kaw rek loolu la moo lay xabaare que yow mii laay bu aji fokkat nga woon fokkat waaw présent continu ba léegi yaa ngi ci li jaaxaan nga waaw kon nag faut pas déconner faut pas déconner waaw topp rek dañ cee tollu kat moo la dañ cee tollu kenn amul aasu mooy yàlla amut aasu yàlla amut parce que jamono ju nekk borom bi mën na laa rey yàgg koo yaakaar <laughs> waaw wala yow yow moom boo deewee jeex na waaw na bañ a deewee nag na nga xam ne loolu la bëggee wala na illaa wa antum muslimun te gàllawaay bu fi kenn faatu lu dul nga nekk koo xam ne da ngaa wommatu ci samay ndigal yi te sori sama tere yi waaw allahu akbar kon nag <laughs> waaw Seydina Umar radiyallahu anhu mooy nit kon waxin daa am solo ak forme dafa am solo boo yoree sa lu baax loo xam ne contenu bu baax na fexeel forme bi mu rafet ba nit ñi man koo nangu waaw te loolu nag liy rafetal mooy al adab gis nga boo amee teggin yu kawe muy tegginu yonent bi alei salaatu salaam da ngay mën a wax ak nit ñi waaw même bu dee ànd ñoo gaw li ngay wax de dinañ la déglu même bu dee duñ ci jëfee dara après mais dinañ la déglu te loolu mën na leen a jariñ ëllëg waaw parce que li ngay wax obligé wul ci saa si lay jariñ waaw mais man na jariñ man na travail benn nit après mu ne ah dëgg yàlla man am na année boo xam ne am na diw kaddu gum doon wax loolu noonu tax affaire yi caaxaan yi ne woon yépp ça fait des décennies mu bap waaw kon nag ndax fa zakkir inna zikra eh, in in in eh, ndax fàttali moom day jariñ saa su ne y'a pas fàttali fii eh, fàttali jariñ waxul loolu waaw waxul loolu fàttali day jariñ saa su ne ay non yow doo fekk nit ñi ñu nekk foo xam ne baaxul nga leen di fàtt tuddali ah, fàttali yàlla loolu waxu saytaane la doo bàyyi wax lu amul <laughs> naa Isa bi muy ñëw fekk gaay ci ci ñu ñu ñuy def ay njaay yu bon ak def di ko defee ci biir li nga xamante ne nii mooy jàkkaay borom bi tabaaraka wa taala fi nga xam ne ci lañ ko war a jaamook yooyu ñu transforme ko en marché di fa def ay caaxaat ak transaction yu bon daa mer ñëw wax ak ñoom dalloo leen yàlla dàq leen ah léegi ñëw toog xoole naan naan naan gars yi dañuy nekk ci dancin bi nga ñëw di kii dancin bi ma ne waaye loolu lépp waxi caaxaat la laata dancin bi nga leen di wax waaw waaw bu jaree nga fekk leen fa ñu nekk lakinnahu oh, lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi ayna awnan ghayra muttasimi waaw yonente bi alei saatu salam saahibul xilaasi radiyallahu anhu masola deñ yaqfu di dem di xencu mawaasimahum foiru yéefir Qurayshi ak arab yëpp te seen foire xam nga lu ñu fa doon commerce yu bari njaay yu bari daganul woon te buñ doon ñëw ñenn ñi dañ jël seen yàlla yiñ ne moom la ñuy jaamu yor effigie yu ndaw di ko raaye ka diwoo ci ci ci ci foir foire yi ak tamit ci voyage bi ñu jóge ngir mu protéger leen waaw ñenn ñi ci foire yi comme niñ ko xamee rek foire bu amee ak yooyu euh, ak yi nga xam ne ay foire internationale euh, euh, occasion la ngir njaaloo jeeg sàngara seet yu yées yépp di daw waaw ak jaxasoo bi yépp mu nekk moo xam ne économie dafay dox boo tax boo gisee réew yépp ku ci nekk waxuma la réew yi kese réew moo dem gox yu bari def nañ yoo xam ne ay foire yoo xam ne ñoom la concerné pour addina bi di bëbbe fu nekk wala waa réew yi di bëbbe fu nekk di ko ñëw ci at mu nekk ngir lan ngir économie bi gën a dox te waa Quraysh lañu ne woon li ci ëpp dafa xaram teewul yonent bay saa saam di leen fekk fa ñu ne waaw di leen woo ila ibadati rabbil alamin wa tarkil awthan ci jaamu borom bi nga xam ne mooy borom bindee fi ak bàyyi li nga xam ne mooy seen xërëm yi nga xam ne ci ay hubal ak i manaata ak isaafa ki naa'ila waaw al-Uzza ak kaso yooyu ñu bakkota jaamu ki nga xam ne mooy allah borom bi nga xam ne al-Waahidul Qahhaar kon loolu waxu caaxaan voilà fa mooy day fàttali day jariñ saa soo nekk waaw bañul fen aw fenn fu ñu naan non fii nag alquran ak yooyu c'est pas approprié quoi attendez yéen moo tax euh, caaxaankat yi iblis wax wax yu mel noonu lay fexe lay fexe dugal ci xolu ñi nga xam ne gis nga boo jàngale te te amoo xam-xam booy booy booy waaraate te amoo xam-xam iblis wax yu mel noonu lay taarabal waaw lépp nekk zuxrufal qawli ghurura ay wax la yoo xam ne nii ci biti ku xamul la mën a tromper rek. waaw màggatam tongorong la boo xamante ne ñu ngi ko solal yérib tiit yérib siit loolu kese la màggatum tongorong bu dem ba ñëw nga xam ne lépp a waras ñu dugal ko ci euh, yére yi koo xam ne ab séet daal di def voile bi ci bopp bi nga xam ne mu wàcc euh, ci xar kanam bi kenn doo gis lan la boo ci duggee ndax yére yu rafet yi di briller fu nekk biñ taalee làmp yàq fu mu jaar <laughs> boo wéeteeg moom ba ba yëkkati voile bi da ngay xëm da xëm ci saasa waaw ndax ñàng gu nekk ñàng na ko waaw waaw kon nag loolu mooy waxu yu façon yu mel noonu boo amul xam-xam ne da ngay waaraate iblis léeg-léeg parce que yemoo ci yi nga xam ne moo leer ci sun alxuraan ak sunna parce que bu dee loolu la day yem ci loolu di firi ni ñu ko xamee ak li nga xam ne de toute façon même bu dee baat ak baat la boo gën fuuf nga nekk fi di jéem a wax parole de sagesse ak yoo xamante ne nii du dara léeg-léeg da ngay wala boog miin nañ ko wala jàpp ngeen ne parole de sagesse la alors que laysa bi parole de sagesse waaw kon loolu daa nekk loo xamante ne nii lu ama am solo la voilà kon loolu nañ ci bàyyi xela ah. waaw ay ay ay ay yooyu euh, daa am fu muy bañ voilà nañ bàyyi léegi Iblis lan la def li ma wax dafa fexe ne yéen ñii wax diine yéen des reste leen ci jàkka yi rek des leen ci jàkka yi waaw penc mi du pour yéen dafa salte politique dafa salte foofu xam ngeen yi ñaaw yi tamit yéen bu leen dem ci boroom nguur yi di wax ak ñoom ba pare jël ay yoo xam ne ak asar yoo xam ne da doon tere yooyu te xam te xamuñu Iblis moom xam na lu tax yone saa sam tere woon ak wax yooyu la lan moo taxoon ñu tere ko ñoom xam na ko waaye du ko def. dala koy dé beneen déggin la lay wax ah waaw dugg ci buur yi boo duggee ci biir yi buur yi sa xaaju ngëm yàlla wàcc na wàcc loolu loolu loolu mooy lan <laughs> kan moo la ko wax waaw na fay duggee rek ak na mel boo demee jaay kay la nga yoroon ak lépp ndax mbiru àddina waaye yow yow balaata ngay dem lësëg yépp wàcc waaw loolu taxul ñuy wax waaye mos gis nga ñi Abdurrahman ah Euh, euh, Abu Bakr ibn Abdurrahman gisoon nañ baayam moom baayam Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham di grand frère Abu Jahl mooy baayam moom Abdurrahman àndoon ak doom bi euh, kii Abu Bakr ñu dugg ci monsieur le gouverneur de Médine di Marwan ibn al-Hakam waaw koy wax ah mu ko ah Ishaq yaay Ummu Salama lii <laughs> nee nañ yonent bi alayhi salaam da doon da doon da doon xëy fajar da doon xaar fekk daa amoon janaaba sanguwul ba pare mu woor Marwaan le gouverneur ne ko di nga dem waat naa jël naa ci yow waat naa ci sa kaw ne di nga dem toqal wax ji ñoom sa ñaari yaay jullit ñi radiyallahu anhu wax ci nopp Abu Hurayra waaw nga xam ne xam-xam lañ doon waxtaanee te ko bonal le gouverneur de Médine Seydina Umar ibn Abdul Aziz waxoon naa la ko fii waaw keroog bi Urwa nettali xadiis boobu nga xam ne Sayyidatu Aysa dana jigéen ñi dañ doon julli radiyallahu anhunna ak Yonent bi alayhi salaatu salaam ci fajar gi ñu génn duñ leen xàmmee min shiddatil gharas lak sol seen yére yi yu mat yi sëkk di dox ci gét lëndëm gi duñ leen xàmmee ndax lën ndax lëndëmaay kë euh, ni mu lëndëmee loolu di wan Yonent saa saa doon téere julli fajar kon loolu lépp xadiis boobu bi ko Urwa di Seydina Umar ibn Abdul Aziz nekkagul woon xalifa lan la nekkoon moo doon le monsieur le gouverneur ci seen biir nag noonu Seydina gis nañ az-Zuhri ñi mu doon nekk ci xalifa yi di dem di leen xamal diine waaw kon loolu waxi caaxal la quoi waaw loolu waxu caaxaan la mooy yow boo melee noonu yow faju ji la waaw yow kay ku mel noonu man ngay deme foofu ah yow yow yow yow yow yow waxuma la gouverneur rek. yow borom alal bu la jege rek boo xam ne sax alam alalam taxaw ko demee noonu man ngaa tax nga jaay sa diine yow kooku daa tax ñuy wax <laughs> kooku daa tax ñuy wax voilà yooyu yépp ay makaayidu shaytaan la ay pexe shaytaane yoo xam ne ci biti nii nit ki nag day foog ne mu ngi ci dara ah wuree borom nguur yi dañ leen a bàyyi fee ñuy toj dëkk bi ña leen jege ñépp ñoom ñoo ñoo yor même idée amul kenn ku leen di wax lu wuteeg liñ nekk lu baax. waaw koy waaye yow ñu yàq dëkk bi léegi nag ñu ne la yow desal ci kurus gi voilà le religieux moom na toog ci deram yor kurus bi ñaanal nit ñi ban ñaan daa am yoo xam ne la sëriñu mbàkke mbàkke bu waxoon rahimahu hafizahullah waaye <laughs> ma gaa yi naan ko ah fekk muy décrire dem ci benn village nii <laughs> vidéo bu am solo <laughs> naan yéen mel ni bokk ngeen ci réew mi bokkul ci waaw di wax li nga xam ne tojaange yi nga xam ne suñu njiit yi moom lañ nekk jaay réew mi di ko noofe alalu réew mi waaw moom ba mu koy wax moom def na lool war na mat juróomi at ñu ngi deux mille vingt cinq wala lu ko ëpp waaw e, jamono jii moom e, de toute façon képp ku doon duute ca lam doon wax moom yaakaar naa ne tey moom kenn dootu ci duute kenn ñi ñu jiite woon dañ doon tong-tongee suñum réew <laughs> waaw bu dee yàllaa tax ngay wax bu dee yàllaa tax ngay wax bu dee leneen nag sa affaire la voilà bu dee ay par parparloo loolu newul ci par parparloo waaye nañ wax rek te yàlla wax dëgg rek waaw ay nit ñoo xam ne ay milliards mën nañ la ko dóoral léegi ci taabal ji parce que dañ leen a waroon a convoquer ñu dóor ay milliards yoo xamante ni dañ naan kii fan la ko jële wala wala ay millions ñu ne ko dóor ci taabal ji léegi pare nañ loolu fan la ko jële ci koo xamante ne nii am am am bi ngay am même bu dee dañ ne borom alal la woon loolu ma am ko waaw ak ñeneen ak ñeneen yi gis waaw sëriñ bi ne rahimahullah <laughs> hafizahullah waaw waaw bi muy wax yooyu di wax yooyu taalibe bi di jottali mbooloo mi yii affaire bi ay naan ah xanaa mbàkke <laughs> ah mbàkke xanaa ngeen ngeen def ci ñaan rek <laughs> waaw xanaa ngeen ñaan rek ngir mbir yi kii mu ne ma yenn yi laa wax am na yoo xam ne ñaan ñaan kese da ko dul maye ñaan kese du ko faj waaw ñaan kese da ko dul faj waaw mu ne li tax Serigne Touba radiyallahu anhu gañe bataay bi mook tubaab yi yemut ci ñaan kese <laughs> waaw dara xeex ba ba ba yàlla may ko ndam li <laughs> waaw mais loolu mooy affaire bi mais toog rek yow sëriñ bi toog leen ne ci der bi ngeen yor seen kurus mooy façon façon xalaatin bu yées boobu nga xam ne ci France la jógee waaw ñi nga am ñoo gën a bañ l'islam daanaka <laughs> les autorités les élites françaises. non l'islam mooy ñoom moom moom moom mooy seen problème <laughs> waaw ñu dugal ko ñoo tax képp ku ñu yar ñoom seetal ni ñu xalaat boobu la ñuy yor waaw tudde ko nag parce que le mot laïcité gi nga xam ne mooy yàlla goo xam ne moom buñ ko xasee wax kenn waratu la wax dara wal iyaazu billah lépp nag di ay caaxaan zuxrufal qawli ghurura <laughs> waaw ay caaxaani ne waaw moo tax nit dina yor lu baax waaye ni mu koy présenter tax gaa yi kenn du ko nangu parce que àndul ci teggin loolu moo tax Seydina Omar waa ji ndax lim laaj gis na ne lim laaj lim bëgg laaj am na solo te dina amal solo euh, ñu bari ci mbooloo mi ak tamit génération yi ñëw ñu ngi nii ba léegi di ko jàng Seydina Omar bi ngi gisee yoneen saa salaam mer mu reformulé waat mu wax ba xelam dal ba ba ba ba yoneen saa salaam meram dal léegi nag mu jëlaat laaj ba waa ji jóge nee moom di laaj waaw ñu koy xam ne ñu takkoo sëriñ bi ak ñi nga xam ne dañoo jóge ne le bokk yem. waaw bu dee yéen ñi takkook sëriñ bi ña sori sëriñ bi sax leen tane ci ay teggin yéen moom seen jege sëriñ bi jaruñu leen tus waaw te bariwaa na ñu jege sëriñ bi ab sëriñ du ñu jële ci moom dara waaw parce que miinante boobu ñu koy miin ak daal yi da dañuy dem ba lu bari dañuy jàpp ndax nit la rek comme ñu na ah saay amul dara lu mu leen tane même bu dee ci biti nii dinañ wax ne waaw moom dañu ngi taasu ci barkeeb moom moom mooy diw moom yi mais seen biir euh, dañoo duggante ba daanaka wegeel gi sax day deñ waaw day deñ loolu nag mu dal mooy yow vraiment euh, yaa ngi ci gàndu problème waaw Seydina Omar jilaat kon mbir mi kon forme dafa am solo reformulé waat ko neneen fa qaala Omar Seydina Abu Qatada mooy nettali mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu ma ne ya Rasulullah waaw ndawal yàlla saa saa mi ngi Seydina maram dal na kayfa biman yasumu ad fàttalakul tamit dañuy njëkk a gis xadiisul imaam An-Nawawi waxoon ne boroom xam-xam yi nag li tax yeneen saa saa meroon fàttaliku que ni lim laaje war woon a ñëw naan yow nooy looy woore yeneen saa daa waroon a wax waaw ku doon woore ñii nag comme moo tax dinaa war gis nga noonu la ko laaje waaye yeneen saa saa tey fa ananaka bi man yasumu ad-dahra kullahu waa ki nga xam ne moom jamono yëpp da koy woor xaala yeneen saa saa ne laa saama wala aftar kooku de toute façon woorul dogul aw xaala lam yasum wala yuftir kooku de toute façon woorul dogul woor gi muy def noonu ne day woon di tëppër lay dem yàlla nangu ci dara du ci am yool walam yuftir te xaj na boppam te dogut waaw mooy xaj na boppam ay añ ay ndikki ay reer ay ñoganaku walla bu dina ko def même bu dee dina ko def waaye mooy xaj na boppam ay ndékkee ki añ ak i ak waaw xaj na boppam te dara borom bi nangu ci tuus parce que loolu du koor loolu taxawoon nañ ci siyaamu dëhri qaala kayfa man yasuumu yawmayn waaye na saasa Seydina kon waa ki nga xam ne nag day woor ñaari bés yasuumu yawmayn wa yuftiru yawman day woor ñaari bés woor euh, dog benn bés qaala wa yudxilu zaalika hadiyan yoneen saasa ne na ko man ah <laughs> qaala mu man yasuumu yawman wa yuftiru yawman Seydina Omar di continuer waaye yoneen saasa waa kayfa lan mooy xaalu ki nga xam ne moom day woor benn bés di dog benn bés bu weeree tey dog suba woor ginnaaw suba wu dog ba ca tegu mu ne zaaka sawmu Daawud alayhi salaam mu ne loolu nga ma tuddal loolu mooy kooru Seydina Daawud alayhi salaam nabiyullah qaala sallallahu alayhi wa qaala mu ne kayfa man yasuumu yawman wa yuftiru yawman waaye saasam waaw nan ki nga xam nag day woor bis daal di dog ñaari bis qaala yeneen saasam ne waditu anni tuwaqatu dhalik soppoon naa borom bi mayoon ma kattan ci loole waxoon nañ la yeneen saasam alhamdulilah xaalu boppam comme ni ko wisoon yeneen riwaay moom mi nga xam ne da doon woor di jokkale saxaaba yi ko ci topp mu ne melu ma ni ñi yéen melu ma kenn ci yéen man damay fanaan ci sama borom bu may nàndal di ma leel di ma nàndal kooku xam nga ne kon man na lu fulool te da ko doon def da doon woor ay fan yu bari saa mu dog borom bi may na ko kàttanu loolu kooku waxul loolu bay wax waxu xeetam lépp ci ñoom ah waditu Euh, euh, wu nekkoon naa ko sopp lool am ni to waxtu zalika tu ñu mayoon ma kattan ci loolee ku koy maye borom bi summa qaala mu ne rasulullah nee na yeneen saa sam teg ci ne salaatun min kulli shahrin wa ramadan ila ramadan fa hada siyaamu dahri kulli mel ni Seydina Omar yow la nga doon laaj ku woor ad kooku woorut dogut kaay nag ma wax la nag li nga xam ne loolu mooy woor gi nga xam ne du loolu te borom bi yool boobu la may ku woor sa jamono yëpp mooy lan mu ne salaasun min kulli mooy nit koo xam ne weer wu weer wolof lañ la waxaa ah, boo fi ne ay janvier février loolu gàlluñu ko ci lool waaw muharram safar rabiul awal rabiul thani jumaadal ula jumaadal thaniya rajab Shaabana Ramadana Shawwal Dul Qaada Dul Hijja yooyu la ñu weer yooyu waaw <laughs> voilà ko tam xarit weeru màggal gàmmu rabien ba ñaari jumaada yi waaw ba ni muy jeexe ba weeru tabaski weer wu nekk nga woor ci lam des weer wu nekk nga woor ci ñetti fan wa Ramadan ila Ramadan te woor weeru koor ba weneen weeru koor ku def loolu moom boo wooree weeru koor weer wu nekk nga woor ñetti fan kooku fa hada siyaamu dahri kulli kii borom bi dina ko may yoolu koor dundam yépp waaw moom da koy considérer même jour yi nga xam ne wooru ko xam nga trois weer wi fan weer lay doon wala juróom-ñeent non non euh, juróom-ñeent vingt neuf wala trente weeru jullit yow ñett nga ciy woor borom bi bindal la ko woor weer wi yépp waaw. mu nekkoon loolu boo ci tegee ramadaan nag mooy yow mu bindal la yoolu ku woor at mi yëpp waaw boo continuer noonu ba génn àddina mooy yow sa ko yow kooku moom dañ koy bind ci ñi nga xam ne ñooy saa imuuna yi waaw ñooñu moom kooku moom est ce que waa rayaan gisoon nañu xadiisu rayaan bi est ce que ñooñu euh, est ce que ñooy ñiy woor ramadan kese la fàttaliku la al imaam as-Sindi doon wax rahimahullah al madani doon wax ne loolu nag li muy gën a mooy nekkul ku yem ci Ramadan kese quoi <laughs> waaw mais bon luñ ci man di wax que euh, kii moom kenn du na tabli ne est kii bokk na ci ñi nga xam ne ñoom dañ leen di woowe buntu Rayyan waaw est-ce leen fa woowe nga xam ne dañ leen di woo saa imuna yi ñu ne ay na saa imun ñu ne ñu ngi nii ñu ne leen dugg leen porte spéciale les VIP d'Allah bon waaw waaw gani yàlla yu tedd yi ñëw leen dugg ñu dugg kii moom nekkul naan est ci la am biir parce que borom bi moo koy jox yoo la ko woor dundam yépp voilà li ma ne siyaamu yawmi arafata ahtasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qablaha wa sanata allati mu nekk siyaamu woor yawmi arafa woor bésub arafat nag man jàpp naa ci yàlla kene day far at mi nga xam ne moo ko jiito at mi nga xam ne mooy ñëw gannaaw mu ne wa siyaamu léegi nag lii mooy suñu xadis bii nag wa siyaamu yawmi ashura atasibu ala allahi an yukaffira sanata allati qabla mu ne kanta woor bésu ashura fukkeelu fan ci tam xarit jàpp naa ci yàlla man yonente ma ne saa kene day far li nga xam ne mooy at mi nga xam ne moo ko jiitoon mooy benn at waaw mooy li nga wax sànq alors que Arafat ñaari at kon lii nag mooy xadiis bi mooy su ila rasulullah mooy kon ci beneen riwaaya bi dañu waxoon wa su ila wa su ila voilà looku Seydina Omar moo doon laaj laaj yi wallahu taala léegi ginnaaw lii nag ñu xool nag lëkkaaleem ak bunt bi lëkkaaleem mooy bunt bii nga xam ne day wax ci fadlu sawmi yawmi arafa ngëneelu woor bi suma Arafat wa ashura ka hmm? mooy fii kon ngëneelu ashura kon mooy lëkkaaleem mooy yoneen saa sam xamal nañu ne day faat li nga xam ne mooy ak mi nga xam ne mooy bi weesu kon loolu euh, am na ngëneel bu bu rëy nit nag euh, ñun ay bàkkaar kese lañ dëkk waaw <laughs> kullu bani aadama xata doomu war amu aadama yépp ñëw susceptible nooy nekk ñoom dañuy def ay njuumte ah ah ay rëcc rëcc wala ñaawti léegi nag ki gën ci ñoom nag mooy ki am ne day dellu ci borom bi kon ñun ñëpp soxla jéggalu yàlla benn bés la la na woor ko mu mu faral la sa bàkkaar yi nga xam ne mooy at mi léegi loolu waxoon nañ est ce bàkkaar yëpp lay far wala déet c'est gisoon nañu am naw yi doon wax ne boroom xam-xam ne dañ ne yii nii mooy ndaw yi lay wax ndax yeneen i mbir xadiis yi nga xam ne yu mel noonu di wax yooyu ñun nag waxoon nañ la ne ñun daal mbir mi leen la bépp xadiis boo xam ne dañoo gis yeneen Eh, eh, eh, comme ni mu waxoon parce que doon wax na ramadan ba ramadan as-salaatul xams wal jumu'a ila al jumu'a wa ramadan ila ramadan ak ramadan ba ajjuma ba ajjuma géey juróomi julli mukaffiratun dañoo nekk loon dañuy far maa baynahun nay nekk seen diggante ci ay ñaawteef ay bàkkaar majtunibatil kabaa'ir fekk ci hadith imam muslim bi nekk sahih imam muslim fekk moytandiku nañ li nga xam ne mooy bàkkaar yu mag yi bu dee loolu yooyu gis nañ xadiis yu wax yooyu ñu ne ah kon lii la mooy yu ndaw yi kon lay far bu dee nag yoo xamante ne nii gisuñu loo xam ne da koo tënk ñu ne ah fadlullahi azim lan mooy kiy génne kon mu nekk bàkkaar yi kon nag yal nañu borom bi may gëneelu ah woor ashura waaw léegi nag bi insha allah bii di ñëw mooy dernier xadiis bi te bu boobu mooy eh, buntu bi daa def dane eh, wa fadli wa ibn sawmi yawmi arafa wa ashura wa tasua ak ah, tasua léegi nag bii ñëw insha Allah lañ ñëw mooy ashura mooy fukkeelu fan bi eh, dinañ ñëw ci xaris boobu noonu exactement waaw wax nañ ko fii bi ñuy tàmbale ah, ak ko gëléet kii ashura te ne dëgg dëgg mooy fukkeelu fan bi ci weeru Tamxarit mais am na wuute bu ndaw est ce que mooy fukkeelu fan bi wala mooy fukkeelu ñoo juróom-ñeenteelu fan bi mooy neuvième jour bi wala loolu am na waaye bu boobaa dañuy gis ne est woor bi bu dee lii moom asura la yone saa saa na gën a lëm lool mooy benn bés boobu kese boo ko wooree dalay faral sa bakkaar yi nga xam ne ñooy ñooy bakkaaru at moom jeex na yu kon loolu leer na waaw parce que asura bul fàtte ne ban weer la muharram la te mooy at mooy premier weeru jullit kon mooy at mi jiit bi ko jiitu loolu almaadiya at moomu ko jiitu nga xam ne moom nga jeexal Euh, ba ñëwaat ci muharram début de l'année hein loolu lay far voilà léegi nag bii di ñëw nañ ñëw ci est li li ñu yoonal ak li nga xam ne nañ sopp mooy woor ko moom kese wala boog dañoo sopp tamit nga boole ci tasuwa minimum mooy neuvième jour wala euh, am na masala yu ñu waxoon yoo xam ne ci jataay bëree boobu après laa de yi daa yi waxoon nañ ko mais boobu fii la gina kii mooy est-ce que woor da ngay woor ashura dixième jour bi ak neuvième jour wala da ngay